ko yeneen xeeti yi bu dee yeneen xeet lañ doon jàpp waaw xurram muhajjalin ndax sayyidatu Saara jàpp na sayyidna Ibrahim jàpp na ci xew-xew boobu bañ demee Égypte loolu tax ñoo jóg ah. léegi alayhim assalatu wassalam mais yonent bay saam kon kay ñii wala la waroon naa xàmmee leen moo ne ñii waxuma lool gis nañ fi riwaay yoo xam ne damay ñëw ba gis leen ñu gis ma ñoo xamante ne nii dund naa ñoom gis nañ ma ma gis leen ma dundoon ak ñoom léegi nag ñu ne la waaw léegi mais ñii nan la ñu def ba ànd ak ñii te yéefér yi quand même tàqali woon nañ digganteeg eh, yéefér yi yow qiyaam jamono jii yéefér yi war a dem safara leer nañ ba Iblis sa sooratu Ibrahim alayhi salaam discours leen discours am bu yées ba faatalumuni wa lumu anfusakum tey je ne me permets à personne parmi vous ah dama critiquer ou dama def fi wax dara man Iblis ah faatalumuni ah bu ma kenn yedd tey bu ngeen amee kenn ku ngeen di yedd yedd wa lumu anfusakum yedd leen seen bopp voilà. waaw léegi ma foog ne loolu amoon na ba pare kon kay ñi nekk yéeféer dañ leen a war a xam fee ne la attention demal ca suuratul Hadid suñu waroom lan la wax yawma taral mu'miniina wal mu'minaati yas'a nuuruhum bayna aydihim wa bi aymaanihim bushraakumul yawma jannaat bushraakumul yawma jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru xaalidiina fiihaa zaalika huwal fawzul aziim waaye li ci tegul lañ laa gën a soxla yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qaalu irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba baynahum bisuur lahu baab baatinuhu fiihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi al'adaab yunaaduunahum alam nakun ma'akum qaaluu balaa walaakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amaani hattaa jaa'a amrullaah wa gharrakum billaahi al-gharuur falyawma laa yu'xazu minkum fidya wala min allaziina kafaruu ma'waakumu nnaar hiya mawlaakum wa bi'sa al-masiir Allah suñu borom leeral la kon li ngay laaj lu tax gaa yi ànduñu ci yéefar yi de ñaan comme que lañ doon nëbbu woon ay jullit lañu naafiq yi nekk ci mbooloo bi ne naafiq mooy borom bi lan la la naan yuxaadi'uuna Allah loolu am na yi ne loolu loolu ci la boobu mooy bi dina ñàng bu leen di dal ëllëg nee nañ dañuy dribbler yàlla di nax yàlla ñoom naafiq yi ca suuratul baqara ca njaal benn <laughs> te xamul ne borom bi mooy doxalanteeg ñoom loolee jëflante gu mel noonu <laughs> waaw. mooy da bi di bàyyi ba ñu yaakaar ne ñoom rëcc nañu ndax borom bi day àtte nit ñi yéefar yi fariqun fi sa'ir jaar nee comme niñ la wax léegi Iblis a ci mbokkam jullit ñi jaar nii naafiq yi nekk seen biir jàpp ne ndax nañu yàlla ay way rëcc nañu gëmuñu dara waaye dañ doon bëggoo diina ji rek ay way yéefar yi ci ñoom ñu ngi nee di dem ñun baale nañ ñu ci yee borom bi bàyyi leen ba ñuy dem nag ànd ak nga xam ne dañoo weex tal pel ci way ngëm yàlla yi ak yeneen xeet yi nga xam ne ay way ngëm yàlla lañ ñuy dem àjjana bi ñuy dem noonu nag boobu la borom bi di wax nii <laughs> ne bés bi ngay gis yow taral mu'miniin bés bi ngay gis way ngëm yàlla yu góor wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi yas'a nuruhum seen leer ga day daw di dégager bayna ah aydihim seen kanam wa bi aymanihim ak seen ndejoor mu ngi leer nañ sëpp leer bushraakumul yawm waay waay waay waay waay waay waay waay tatagal nañ leen mbégte seenu mbégte waay tey waaw loo jannaat li ñu leen di bëggale tey te mooy seenu mbégte mooy ajjana yoo xam ne fa ngeen di sax tajri dina daw ci seen biir min tahtiha al anhaaru dahya xaalidiina fiihaa fa ngeen di sax zaalika loolee li huwa al fawzul aziim mooy nganaayu mag yi léegi nag laate naafiq yi jàpp ne ñoom ils sont clean quoi ñoom génn nañ <laughs> borom bi nag ne leen yawma mooy bés bi nga xam ne yaqulu keroog almunaafiquuna ndax bu ñëwee ba foofu ndax fépp lëndëm alaaxira amul ah. lamp <laughs> gis nga jant bi ñuy xëcc ba nit ñi tàng jël loolu benn étape la gis nga après tey nga dee lëndëm këris ku amul leer boo xam ne moom nga lëgëyoon ci kaw suuf keroog boo avancé moo tax doo mën a teg jéego yow ma bi keroog nag yaqulu lay wax almunafiquna naafiq yu góor yi wal munafiqaat nga xam ne ñooy opposé yi ñoom njëkk a tudd al mu'minuun wal mu'minaat <laughs> naafiq yu góor yi jigéen yi lan la ñuy wax lilladiina amanu di wax ñu gëm yàlla ñoom naan leen unzuruna waay waay waaye xaar leen wala xool leen ñu ay waay waay tourné leen ci ñun waay xool leen ñu. wala xaar leen ñu waay bu ko defee leer gi ngeen di dégager ñu mën ci nit lu di jàll di dem ànd ak yéen naq ta bis ñu wall di jël ak leer min nuurikum ci seen leer kii la ñu ne leen irji'u wara'akum dellu leen ca gannaaw fa ngeen jóge woon àddina ah irji'u dellu leen ca barzax waaye dellu leen foofu àddina bu ngeen fa demee faltamisu nuura ngeen làmb foofu fële ute fa la nga xam ne mooy leer bu leen di jariñ tey suñu borom ne ci kaw noonu rek fa duriba ñu dóor bay baynahum diggante groupe naafiq yi bi suurin ci benn mur lahu boo xam ne baat am na bunt bu rëy baatinuhu la féete fële ci côté jullit ña way ngëm yàlla yu góor ak jigéen ñi fii rahma ah yërmande yàlla moo fay déversé wu moo fa ne wa zahiruhu kanta la mbir ma bitéeb bunt ba te mooy fa naafiq yi nekk min qibalihi yu góor ak jigéen ñi foofu fële al adaabu la fa nekk léegi nag ñu nekk ca gannaaw biir yalaan yu naa duunaum waaw bu leen maa koy pousser ba sànni leen fële ba pare dóor mur bi dóor seen diggante ñoom booy ngëm yàlla yi ñu ñu leen di jël lu mbéeru leen yuuxu na talam na ko maagum ay waay waay waxoon nañ leen ngeen xaar bi yeen xool li buggal a fee ñu mën a nit lu waa fee yéen alam na ko di jullee doo di wooro doo di koreendoo ah xaalu way ngam yàlla yi ne leen balaa asa kay walaakinnakum fatantum anfusakum waaye nee na fitnaal seen bopp waaw yéena teg ci seen bopp ay fitna yu dul jeex ci lan lu tax mooy naafiq yi ngeen newe woon bokku ngeen woon la ilaha ula wala ilaha ula bokku ngeen woon ci ñun bokku ngeen woon ci ñee borom bi nag leeral na leen tey fitna googu di nifaaq googu yéena ko bëgg woon noonu yéena ci teg seen bopp quand même waaw wa ba pare ngeen toogoon di ñu xaare way ngëm yàlla yi ad-dawaa'ir mooy yu metti yi daal dañuy dal loolu rek ngeen ñu yéene woon waaw dañuy nekk nii mais ñii seen xol yi ni ñu bëggee musiba dal leen loolu ngeen ñu masoon di xaare war tabtum waaw ngeen nekkoon ñoo xam ne sikki sàkka ngeen ci message yu yàlla sikki sàkka ngeen ci wa message yu yonenteem yi alayhimu salaatu wassalaam gëmu ngeen ci woon dara waaw waaw ci ray bu ngeen newoon wa gharratkumul amani léegi seen nëbët yooyu ngeen amoon kene yéenay féete kaw yéefér yi ngeen bokkool ne le di ngeen féete kaw ba jullit ak njullite jeex ci kaw suuf yii nii ñii vraiment les femmes voilées yi nekk ci dëkk bi dañuy solal di wane ne jullit nga waaye yaa ngi jaar ci suuf di di di déey nit ñi gars yi nga xam ne ñoo décidé nañ fexe dël ay loi yoo xam ne day tere yii quoi ak mooy di am ay mébal nag di yaakaar walla loolu saa bu nekkee ak bis bi nga xamante ne l'islam dootu fi am ñu daal di fëyi yu mel ngeen amoon seen mëbët yu yéesu yooyu moo leen war wa gharratkumul amaani noon ngeen nekk woon di ko dunde nag masu ngeen cee den hatta jaa amrullah du mbiru yàlla di dee ñëw fekk leen rey leen ci seen xaal noon kon nag wa gharrakum mu war leen billah ci yàlla alxaruur saytaane waraatekat bu mag bi bi nga xam ne moo leen doon déey di leen saxal ci li ngeen ne naan yéen a nekk ci dëkk kon nag fal yow ma tey yéen naafiq yi ñun woy ngëm yàlla yi ñoo leen di tontu laa yuxadu minkum fidya yëg leen ne am ñu ne yii malaaka yi la ñoo leen koy wax ndax borom bi du wax ak ñoom par intermédiaire ne jullit ñi may leen ñu far yow ma gis nga tey laa yuqalu minkum fidya am ñu ne non jullit ñi ñoo koy wax yolla leen mais la ñu wax borom bi moo leen ko ilham ñu wax ko te nii lay demee te xam nañ ne nii lay demee tey kenn du jël ci yeen fidya lu ngeen di jotewoo seen bopp rançon bu ngeen di joxe ngir ñu bëggalum safara mii ñu leen jëmale du ngeen ci dem loolu amul kenn du ko jël ci yeen jariñu fi dara wala min alladhina kafaru du caagante ne yéen du caagante ne ñu weddi yàlla te njëkk a dem vers safara yéen ñëpp ci yem yàlla du jël ci yéen dara wala min alladhina kafaru waaw yëg leen ne nag ma'waakum seen dëkkuwaay seen daluwaay tey te li nga xam ne moo dina yey ci yéen tey annaaru mooy safara hiya mawlaakum waaw mooy li yey ci yéen waaw ma'waakum seen delluwaay tey annaar mooy safara hiya moom mawlaakum mooy li gën a yey lu ngeen mën a am tey waaw wa bi sa te ñaaw na ñàng na almasir seen delluwaay bi tey kon lii la mooy naa féq yi borom dee leen di ay léegi dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon nax seen borom borom bi nag doxaleen nag ñoom xaalu kuy doxalanteeg ñoom noonu waaw loolu moo indi loolu moo tax yeneen sa saa saa am di gis nga ne ma man Euh, pardon amoon naa benn laaj parce que yonent ma lay sa sam dañ koy gaaral euh, baal ma dama laa coupé ma non garaw masha Allah demal demal waaw nga ne yonent ma lay salaam de dane dañ koy gaaral jëfu xeetam lundi bu ne ak jeudi bu ne ah léegi buñ ko gaaralee mooy dañ koy exposer jëfu xeet la ca baax mu sant yàlla la xam ne baaxu ci mu ñaan borom bi jéggal waaw mais kon yonent way saat saa moom lu tax xamul ñi mooy ñii xam na leen ñii ñii xam na leen mais ñii xam na leen mais moo tax mu jàppoon ne ñii dañoo mucc ba naan ñii samay saxaaba lañ ñu baax lañu te waroon naa xam ne kon ñii baaxu ñu ne la loolu mooy borom bi daf koy wan d'une façon général ak da mooy xeetam globalement la koy wan li ñu jëf defal ko bilan fam ne moom yonent bi saa saa mu gis jëf yu baax yi mu sant yàlla kantaa jëf yu safaan yi mu ñaan borom bi jéggal loolu la waaw léegi nag am na xam ne borom yonent bi saa saa ci boppam way ngëm yàlla bu ne bu ma sa julli ci yonent bi saa salaam yow yonent bi saa saa xam na la mane ma i wallahi yeneen waaye saa saa nee na képp ku julli ci man su rawatina àjjuma dañ ma naan diw daa malaaka yoo xam ne moom la boroom malaaka yoo xam ne moom la boroom bi teg sama xablu ñoo may jottali ne ma diw yeneen jour yeneen jour yi waaw yeneen jour yi malaaka yi dañ naan diw doomu diw moo julli ci yow kon ko xamuma mbo xanaa mooy kon man julli ma moom sallallahu alayhi wa sallam fay yow koy julli ci moom boo bëggee nag yow yeneen bi alei salaam nga nekk koo xam ne tout le temps dañ koy tudd fa moom mooy yow yow doo nekk dénku ni ci moom de dalay miin parce que tout le temps ñu ngi koy ñu ngi tudd mu ngi dégg sa tur fa moom waaw moo tax salaatu ala nabi dara féetewu ko kaw quoi mooy boo taxee allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallayta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wala nga ne allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa sallim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam loo ci wax yonent waaye saasaan nañ naan ko diw doomi diw moo julli ci yow mooy bu pare yow tul baagu bi lay dund waaw kon yow sa laaj bi xam naa leen nga nga ko doon jaawale mooy bu doon ne ñi nga xam ne hein mooy naafiq yi nii wala jaawale woo mais mais mooy ñooñu yeneen ci waaye sax sax xam nee na ne ñii dama gis ñenn ñu dund ak ñoom ñoom dañoo dund ak man mais sauf que ñu xamal ne ma yow xamoo ñii lan lañu def seen gat sa gannaaw léegi nag kon loolu la mooy naafiq yi la ak ñi nga xam ne ñoo murtadoon surtout nag naafiq yi fii waaw surtout naafiq fii <laughs> voilà léegi moo la al imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi ah kene lii la waaw kon nag mu ngi noonu waaw eh. léegi nag mu des bi mu waxee loolu ne ashaabi fu ñu ne ko yow yëgoo ñii la tadri ma ahdathu ba'da fa ma ne kama qaala al comme li nga xam ne eh, jaam bu baax ba moom la wax kan mooy jaam bu baax bi mooy Seydina Isa alayhi salaam Seydina Isa ibnu Maryam alayhim assalaatu wassalaam keroog li mu waxoon nee la loolu laay far wax ma wax comme la jaam bu baax ba waxoon mooy la ne maa qultu lahum illaa maa amartanii bihi maa amartanii bihi an a'budu llaha rabbii wa rabbakum ne man digaluma leen woon dañoom ñi waaw digalu ma leen woon day ñoom ñii lu dul li nga xam ne moom nga ma digaloon mooy nañ jaamu yàlla wéetal ko toog ñu ko bo moom mii sama borom gi seen borom man nag maa ne woon loolu am na ñu ci waxoon bii passé moo tax xam naa bi ñu yàgg côté bi voilà <laughs> ngir ñu mën a avancer man ko jeexal ndax euh, affaire baa day gën a dem mu ne nag wa kuntu alayhim shahidan man da nga seedeloon defoon seede seen biir ma may dund ci seen biir maa dumtu fii meg maa ngi woon sax ca ñoom maa ngi woon ci seen biir waaye fa la maa tawaffaytani ba nga ma faatee nag kunta anta raqiba alayhim yaa ki leen doon fuglu comme ni nga leen doon fugloogu yàgg waaye sama responsabilité tegg nga ko ba ma fa ba nga ma indee ci yow wa anta ala kulli shay'in shahid yow yaa seede lépp in tu'azibhum boo leen bëggoon nag malgré tout fa innahum ibaaduk say jaam lañ wa in taghfir lahum te boo leen jéggalee nag ah de yaay eh, aji jégg al aziz ki am sañ-sañ ci nguuram al hakim mooy ki xereñ loo def noonu la kon parce que say suuratul maa'ida <laughs> mooy yéeféer yi chrétiens yi ñu am dañu naan saalisu salaata waaw waaw bañ keroog biñ leen wàccalee maida bi mooy ñii nag ñi nga xam ne ñooy xawaari yuune yi ñu ko gëmoon mu ne leen bañ ko laaje mu ne leen ah bu ma leen ko lii ngeen di laaj de borom bi nee na dina ko wàcce de képp ko weddi seen ginnaaw nag ginnaaw bi dinaa ko mbugal mbugal moo xam ne duma ko mbugal kenn ci ginnaaw waaw waaw keroog nag la borom bi yawmal qiyaam nag bu ñëwee comme que ci ginnaawam dañoo soppi lu bari ay trinité hein lu nekk gaa yi wax nañ ko fa lu nekk rek gaa yi daal di nangu ñu ko fay xewal léegi nag euh, mu ne ñu laaj Seydina Isa ne ko mais wa iz qaala moom la borom mi naan fàttalikul ma naan allahu ya Isa ibn Maryam mais Isa doomu Maryam alayhi salaam anta qulta linnaas yow yaa wax nit ñi chrétiens yi ñii ne ñoo la toppoon ittaxiduni jàppale ma wa ummi ak sama nday di Maryam Maryam alayhi salaam bint Imran yow yaa ko alayhim asalatu wasalaam ne ñu jàppe ko li nga xam ne mooy yàlla ilahay ni ñaari yàlla min dunillah wëlif yàlla qaala subhanaka mu ne ay gàcc ngaalaamaa borom bi maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi haqq awuma bokkul ci sama prérogative manu la ne may wax loo xam ne nekkul ci sama xaq mooy di leen bokkaale loo yàlla mukk in kuntu qultuhu faqad alimta bu dee maa ko wax de xam nga ko ndax kat ta'lamu ma fi nafsi xam nga li nekk ci man wala a'lamu ma fi nafsi kanta sa zaatul bi nga xam ne set wecc ci lépp xattaa ci tur lool xaw ma ko innaka dëgg-dëgg yow anta allaamul ghuyub yaay aji xamaa koonu yu nëbb yi ci la waxe nag teg ci maa qultu lahum waxuma leen illaa ma amartani bi lu dul liñ ma digal waaw waaw kon mu ngi noon hmm? mu ngi noonu ah. mais imaginez yeneen ci bari saasaam teg ci nag àggale ba pare mu ne fa yuqaalu lii bi ma waxee lii ñu wax ma innahum gis nga ñii ñuy puus ne leen du ngeen ñëw ci sa mbalkan di leen yóbbu zaati shimal ca càmmoñ ba innahum ñoom lam yazaalu deñuñu murtadiina te lii day leeral li imaamu Nawawi ñoom wax ne rahmatullah lii mooy ñi murtad ak naafiqi ala aqaabihim di dellu ci seen gannaaw mundu faaraqtahum ba nga tàqale kook ñoom ba léegi waaw ñii nee nañ joxeetuñu zakat du tout ñii ne ñun non man nañu joxe man nañu gëm am ah, ne duñ joxe zakat ah wala ñun génn nañ ci l'islam bi ah wa hurubu day am xeex ya sayyidna Siddiq sumboon ba muy nekk xalifa waaw mu ne lii la wax fii la xadis bi yam <coughs> moo tax euh, lii lan mooy dañoo sos ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam waaw moo tax gis nañ ci riwaaye yële innaka laa taala laa ilma laka bima ahdathu ba'dak yow amoo xam-xam ci li nga xam ne moom lañ créé sa gannaaw Allahu akbar moo tax al imaam ibnu Abdul mu ne kullu man ahdatha fii diini fa huwa min al matrudiina anil hawl waaw képp koo xam ne dangaa sos te waxoon nañ ci hadith sayyidina al Irbaad ibn Saariya bi ay pastaf yu bon ci wàllu pastaf nga génn ko fi loo xam ne amul cosaan ci benn diine dara la yonent bi saa saam du alquran du sunna dara waaye ci jëf yi noonu ak jaamu yàlla yi noonu. def ci say bid'a yu kenn xamul nga sos ko ba nit ñi topp na la leer ne fa huwa waajoo min al matrudiina anil haw bokk na ci ñi nga xam dañ leen di sànni sori leen mbalkam yonent bi alayhi salaam ba muy nàndale jaam yi waaw kon nag mu ngi noonu <coughs> waaw <coughs> am na nag ci boroom xam-xam yi ñu naan non ñii nii mooy ñi nga xam ne ah boroom bàkkaar yu mag yi lañu nga xam ne dañoo faatu mais amoon nañu tawxiid ah ak ñi nga xam ne borom bi bid'a mi mais bi dekkuñ ci biina bu leen di génn ci diine parce que dafa am bid'a yoo xam ne du génn nit ki ci diine am bid'a yoo xam ne dañ leen génn ci diine waaw waaw façon yi nga xam ne ñooy ñëw di dàq dogal comme yi ne dogal amul ñu far suddee leen qadariya waaw ñooñu loolu da leen di bid'a googu moo tax Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu bañ ko ko waxee mu ne boo gisee ñooñu ñi ko waxoon ñaar ñooñu gis nga. boo leen gisee nee leen man dañ naa ci ñoom tañ ñoom dañ nañ ci ma ci la nettali woon xadiis Seydina Omar bi radiyallahu taala anhu bu gudd boobu xadiisu Jibril ah alayhi salaatu wassalaam am ñu ne ñoo ñii boroom ñooñu lañu boroom bid'a yi nga xam ñooñu moom bid'a façon boobu dañ leen di génn ci diine mais bid'a yi eh, gëm nañ yàlla fas nañ kii mais nag créé nañ ay jaamu yàlla yu bees yoo xam ne jàpp nañ ne yàlla yi baax na yoo xam ne amul benn cosaan ci diine ci l'islam nii du di ko def ñooñu seen biddaa boobu du biddaa biddaa i'tiqaadiya du biddaa boo xam ne biddaa ay pas-pas la ba biddaa pas-pas lay génn ci diine mais yeneen yooyu yeneen yi ñu ne nag ñooñu la boroom bakkaar yu mag yi ak ñi nga xamante ni ni ñooy borom biddaa yi nga xam ne génnewu leen ci diine ci kaw waxu nañ ne ñooñu en fait borom bi li mu doxalanteeg ñoom fii mooy yonent bi alayhi salaam ah gars yi dañuy ñëw ci mbalka mi dem bay ñëw ñu dàq leen waaw. te ñooñu du yem ci saxaaba yooyu nga xam ne ci kaw wax bi ñoom ñoo gis yonent bi saa mu gisee mais xeetam bi yëpp ku nekk ci ku ku teggi woon ci yoonam yu mu newoon nekkoon ci bakkaar yu mag ak ay bid'a yoo xam ne génnewu la ci diine lii walay dal da ngay ñëw ba ci malaka bi malaaka yi dàq la moo tax ci yeneen yi nee na ma wax fa suqan suqa waaw kon sori leen waaw léegi am ñu ne nag mooy ci wax bi mais ci kaw noonu nag après dañ leen di teg en fait façon lii façon mbugal leen la dañuy ñëw bay waaj naan ñu dàq leen waaw ne leen ay malaaka malaakay di leen yóbbu fa nga xam ne jëmale leen côté safara waaw waaye bala ñoo àgg foofale borom bi da leen di yërëm subhanahu wa taala du leen buggal indiwaat leen ba ñu mën a dugg àjjana mën a naan waaw <laughs> waaw <laughs> mais wax jii euh, insha allahu taala du lu dëgër. waaw wax la joo xam dama ko naroon a sotti waaw bu am solo la bu nit ñi boo nga xam ne boroom xam-xam yi tamit dañ koy wax voilà léegi waaye insha allah liñ la waxoon te mooy waxu ñoom al imaamu Nawawi rahmatullah yi comme ni ma ko leerale ci euh, sharh sahih imaamu Muslim ne mooy munaafiquuna wal murtadduun waaw ñooñu la nga xam ne borom bi comme dañ doon <laughs> dañ doon surtout naafiqi dañ doon yu xaadi'uuna Allah borom bi bàyyi leen tax jiil géej yooyu yëpp ñu foog ne am nañu ak wëy ngëm yàlla yi Eh, waaye ba ñu ñëwee suuratul bi ñu ngi sànk leeral ko kon nag lii la kon mooy eh, la ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi kanta xurlan lool gisoon nañ ko ci la mu def ca suuf mu ne muttafaqun alayhi al imam al Bukhari wa al imam Muslim ñoo ko soloo léegi ban lëkkaale mooy kon gis nañ mooy jàpp di wattu sunna yonent bi ay saa moo tax tërëlin waxuñu la woon sunna xam nga lii nekkul ah bu dee eh, bu ma neexee def bu ma neexee ba ku def am nga tiyaaba ku bàyyi amoo ba amoo amoo doon bakkaar déedéet ñii li leen dal mooy la leen yonent bi ay bàyyi loon au ñu moy ci dañ koo bàyyi moo tax ñu ne ko innahum lam yazaalu murtaddiina ala anqaabihim mundu faaraqtahum te lii day wane wax yi nga xam ne mooy wax ñoom Imaam an mooy dañoo murtad waaw naafiq ba moom ba nga bàyyi woon ca gannaaw moom li mu ba mu demee dafa am fit ndax daa jàpp ne yow yaa ko doon démasqué yow lañ ragaloon ndax wax yu bi da lay dikkal te sa gannaaw kenn la fi wax yu bi dikkalul kon nag ñu defulewu waaw mais finalement bañ gisee julli ñi tasuñu dañoo far desaat ci naafiq gañ newoon ndax ah njaw a ngi desu xam bindi am nañ doole ba léegi kon nag ñu des noonu ci seenum naafiq waaye lu yàqu ci réew mi ñoo ko yàq ba ni ngay ni ñuy faatoo nii nga gis leen kon mooy lan la mooy ñàkk wat comme buntu bii ñu nekk digle gi borom bi digle injonction ci ñu wattu li nga xam ne mooy dund yi ñu yonent ma ne saa saa lii ko borom bi teg ci yiiw nga xam ne pas-pas bu jaar yoon wéetal yàlla di jaamu yàlla te yàlla kese tax loolu lañu wetti loolu lañu soppi mooy kon ñàkk takkoo ñàkk a euh, waaye ñàkk di wattoo dundi li saa saam fii la mooy yawmal qiyaam lii moo lay dal wal iyaadu billaah comme ni ko al imaam al-Haafiz ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullahi alayhi waxe bi ñuy tëj léegi ba gis nañ ko sànq ah kon nag affaire bi loolu la kon nag mooy nañuy moy bu dee ñoo xamante ni yonent bi saa saam lañ gis nekk naafiq ba lii dal leen waaw ba lii dal leen lan ngay xalaat ci koo xam ne feneen la ne mbir mi yépp mooy téye ci li fi yonent que nit ñi bari nañu tendance bi lii la loolu bu ci sa yoon ne waaw laa yazaalu ummati zahirina ala alhaq laa yaxaafuuna man man man man man man man yuxaalifahum aw kama qaal hatta jaa amrullah wa hum ala dhalik ha yonent may sa sa wax hadith mu ngi ci sahihayni bu sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent may sa sa nee na amul am na mbooloo moo xam ne du ñu deñ tudd nañ ko fan yi di nekk di wat ci dëgg di ko wane nekk ci ci yeneen riwaay yi laa yaxaafuuna lawmata laa'im ragaluñ aji ŋaññaate ku leen ŋaññ ragaluñ ci dara ci loolu la ñuy ne ba mbiru yàlla di dikk mooy dee jële te fekk leen bu muy ñëw ñu nekk ci kaw loola kon nag yàlla nañu borom bi faat ci li nga xam ne moom la yeneen ci maay saa saa nekkoon moo taxoon gisoon nañ fan yee dañuy gis innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera fu kuréel yu pàcc yu bari yoo yële soixante-dix ak lu teg nga xamante ne nii moom mooy am keroog yawmal qiyaam non fii ci kaw suuf ci xeetu yonent bi alayhi salaam comme ni mu amee woon ay pàcc ci chrétiens yi ak nasaraan yi mu ne te pàcc yooyu am sama sabaxen ñoom ñépp ay dugg safara mam des benn ñu ne ko ñoon ñooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ma ana alayhi wa ashaabi li ma nekk nii ak sama saxaaba yi képp nag koo xam ne da ngaa jalgati après soppi ko yow même bu dee ne daa ngi doon dund jamono yonent ba saa saa wane woon nga ko gëm nga ko mais nga soppi sa gannaaw yow de toute façon waaw ci kaw noonu moo tax yonent ba saa saa ne asxaab yi ñii samay saxaaba lañ ñii ma gis parce que ñoo doon waaye nag comme que ànd ba mooy dëgguwul woon yonent ba saa ni ne ah bañ ma xamalee nag liñ nekkoon man leen fa suqan suqoo kon nag sori leen sori leen sori leen sori leen yàlla nañu borom bi musal ci façon yi nit yoo xamante ne nii dañuy soppi li nga xam ne mooy leer gii suñu borom wàcceel ñu jaare ko ci bi ba ci loxoy suñu yonent alayhi salaatu wassalaam yal nañu borom bi nandal ci géejam ci ci mbalkaan mi jox ñu ca kaas nga xam ne ñoo yi gën a jagoo dëkk ñu ko nandal ci géejam yi nga xamante ne du jeex fii ci àddina bala ñu koy fekk foofu fële ca xawdu ba nga xam ne ana fa bi mu wax ne ana faratukum ala